A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Ammaa ba'du fa yaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil baqara. Ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. laa ikraha fi ddiin <coughs> qad tabayyana ar-rushdu mina al-ghayy faman yakfur bit-taaguuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqaa laa infisaama lahaa wallaahu samii'un 'aliim suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya ñaar téeméer bi ak juróom fukk ak juróom benn muy deux cent cinquante mu ne laa ikraha amulu force amuluk forcé waate fi diini ci dugg ci l'islam gii forcé wuñ kenn boo tax même jihad nekkul na dañuy forcé ni ñi de déedéet mooy yéeféri nii chrétiens yeeg yahuudi yeeg façon yooyu dañ leen di digal ak même chrétiens yi dañuy nangu ñooñu dañ leen di gaaral l'islam mooy bu dee l'islam na am na doole sinon ñun waxoon nañ la bu ñu jaawale période yi jamono yi nga xamante ne ci la l'islam amee doole bi mu ñàkke doole bokkul ñun dañoo bokk ci jamono yi nga xam ne lislaam dafa néew doole voilà mais boo dee l'islam am na doole mooy mbir yi lenn la dañuy duñu ñu forcer waa àddina bi yépp ne leen dugg leen ci lislaam mbir mi mooy mooy lan dañ leen di fexe wax ne leen soit xamal leen l'islam <laughs> gaaral leen ko ne leen soit ngeen dugg ci walla ngeen nangoo nekk ci sous autorité tutelle ci tahta ya ci suufu jullit ñi nekk ci seen ron ñu leen di yoral yenn yi ngeen di fay jizya ngeen di fay loo xam ne ci lañ leen di yorale li nga xam ne mooy seen sécurité de mooy seen seenu kaaraange yéen ak seeni seeni alal waaye nag bu boobaa ci suufu autorité lislaam ngeen di ne loolu moo tax suñu boroom yonente bi alei satu salaam ne woon man qaatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya <coughs> huwa fi sabilillah képp ku xare ngir bi yàlla bi laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gina féete kaw kooku moo nekk ci yoonu yàlla kon loolu la moo tax li yudhirahu ala diini kulli ngir lislaam gi daf la ko jox jox la téere bi ngir mu féete kaw ci mbooleem tëralin soobuwaan yi fi masoon a jaar soobuwaay yi fi masoon a jaar kulli mbooleem seen walaw karihal kaafiruun même bu dee ne day bitaa gaz di metti li nga xam ne mooy xolu yéeféer yi kon nag mu ne la ikraha amuluk force nit ñi def fi diini ci diini <laughs> voilà mooy daal mbir bu ngeen leen leeralee wax leen nag ne leen leen nay mën a am du ñu fi bàyyi force yoo xam ne doole yoo xam ne menace la ñuy doon ci lislaam nga xam ne bu ñu amee doole ne kenn du fi doxal l'islam te l'islam daa war a fay comme la Abu Azza doon lam doon wax keroog Uhud ba ko waa Makka <laughs> daal di mobiliser moom shaa'ir boo bële aljumahi naan laa yaxillu islam l'islam daganul tawaru fee am kon yéen waa Tihaama ñëw leen dimbali ma bañ dem fay ji Seydina Muhammad male alayhi salaatu wassalaam façon yu mel noon mooy nit ñoo xam ne bu ñu amee doole l'islam du dox ñooñu nag yow di ngay def yow yéen jullit ñi da ngeen di fexe yéen ngeen féete leen kaw noot leen ñu nekk seen tutelle waa loolu la <laughs> kanta nag nag dinañ dugg ci lislaam loolu yàlla ci loxo yàlla la ne kon la ikra fi diin amulu ak pom ak kii li nga xam ne di forcer nit ñi defi diini ci dugg l'islam embrasser l'islam de xat dëgg-dëgg tabayyana rushdu li nga xamante ne mooy leer gi njub gi daal dinay leer l'islam di leer na li nga xam ne mooy àttey yàlla yi suñu borom wàcc na ko gëm yàlla gi kii firit daal na koy feeñal bam leer nàññ kon nag mu ngi noonu le feeñ na bañu ñu man koo ràññee minal ghayyi ci ak mbeew ak li nga xam ne mooy ak lu yées ak li nga xamante ne nii mooy lu bon aku kéeféer faman yakfur léegi nag ginnaaw bi mbir yi leeree faman yakfur képp koo xamante ni dafa weddi bi taaxuuti ci li nga xam ne mooy taaxuut mooy yi nga xam ne dafa ëppal di shaytaane këram yéeg yi nga xam ne caaxaan yeeg sa bakkan ak mooy yàlla yooyu nga xamante ne mooy dépasser les bornes ci bañ a jaamu borom bi képp ku weddi yoo yële weddi bakkanam ak bon ya shaytaane ki nit ña nga xam ne minal jinnati wan naas ci a shaytaane nit ñi jinne yi ba ba ba mooy leen weddi leen wa yu'min mu daal di gëm billaahi ci yàlla gëm borom bi tabaaraka wa taala gëm alquraanam gëm yonentaam yeeg malaakaam yeeg yooyu tey doxal te yàlla tax kooku de faqad istamsaka kooku de dëgg-dëgg mooy ki mooy jàpp na bil urwatil wufqa ci li nga xamante ne nii mooy buum gu dëgër gi de lan fi saama te buum goo gële lislaam dara du ko dog wallahu te boroom bi samiyoon mooy aji diggaakoon alimun mooy aji xamaakoon mu ne allahu boroom bi nag tabaraka wa taala waliyul ladina amanu mooy ki nga xamante ne parandoowu te mooy ñi nga mooy ki nga xam ne mooy jàppandal tey jàppale alladina amanu ñi nga xam ne ñoo gëm ba looloo tax yuxrijuhum moo leen di génnee minaz zulumaati ci lëndëmi shirk ak bokkaaleeg mooy borom bi tabaraka wa taala luñ ci def borom bi dina leen bu ñu delloo ci moom rek dina leen ci génne dina leen aar te moom moo leen di delloo si ñu mën a tuub ilan nuuri génn leen ci lëndëm yoo yële jëme ci leeru tuub leeru alquraan <coughs> leeru gëm yàlla mu ne walladina kafaru kanta gaa yi nga xamante ne ñoo weddi seen boroom awliyaahum taaxut ñi nga xam ne ñoom ñooy seen parado mooy iblis mi nga xam ne daa jéggi dayo ci mbon ak yi nga xamante ne mooy seen xërëm yi ak seen saytaane yi ci jinne yi ci nit ñi ak seen xërëm yi ñoom ñooyu ak caaxaankat yi nga xamante ne mooy borom bi ak doxe li nga xam ne mooy boroom bi xaraamal kese ñoom ñooy seeni parandoo de yuxrijunahum ñooñu nag nan la ñuy def yéeféer yi dañ leen di génn minan yi mooy ci leer gii ñu leen di woo alquran jii ñu leen di woo di fàttaleku seen borom te di ko jël li njukkal loolu la leen di génnee moom ci nuur ci leen ci lëndëmu mooy yàlla lëndëmu topp seen bakkan lëndëmu mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ulaa'ika suñu boroom ne gaa yoo yële ashaabu naari ñooy waa safara de hum fiihaa xaaliduun fa la sax mu ne nag alam tara mu ngi ñëw nag ci benn nettali boo xam ne waxoon nañ la dinañ ci ñëw muy nettali seydinaa wa mawlaana ibrahimul xaliil xam nga am na yuñ gisoon ca <laughs> am na yuñ ci jotoon a gis ci seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam ci suñu njaal ñu xaaj bi ñu mujj woon dugal bi ñu defoon suuratul baqara moom lañ commencé woon bii itam mu ngi nii moom lay wax beneen nag boo xam ne bii beneen nettali la <laughs> <laughs> mu ne alam tara moo tax gisuloo gisu giyee mu xool jëmee ilal la di ca waaja nga xamante ne nii xaaja moom de moo doon daggal santeeg ibrahima seydina ibrahim alayhi salaam fii rabbi ci sujet wu boroomam ci mbiru yàlla daal ci boroomu ibrahim bi di allah muy wuuteeg moom daal ci loolu naan ko di ngay wax loolu amul parce que yàlla du yàlla man maa yàlla <laughs> suñu borom ne lan moo tax muy def loolu le kii nag mooy Namrud ibn Kanaan mooy Namrud mu yées mi nekkoon biiru ba buuru Babylone moo doon le roi de Babylone foofu la ca Mésopotamie foofu la ca Irak moom moo ko jiite woon xam nga Seydina Ibrahim foofu la la dëkkoon léegi nag moom muy dàggasante Seydina Ibrahim ci wàllu yàlla lan moo tax an aataahu llahu al ndax kat di ko borom bi jox wërsëg wërsëgu nguur allah borom bi teral la jox la nguur santoo ko yow nga tax ngay am fit di di weddi naan yàlla amul walla di di défier yonent bi yàlla waaye nag lool la ndax borom bi waxoon na ne woon yow xanaa gisoo nit ki ne innal insana la yatagha ar-ra'a wastagna ne xanaa xamoo ne gisoo ne nit ki lu ëpp ci nit ñi nga xam ne alquran yaru leen soobuwuñ ci géeju sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam foo leen gisee rek dañuy beew kañ lañuy beew ar-ra'a wastagna gis nga boo gisee mu commencé woomal mu am poste moom amul woon am salaire bu mu laal am alal wala post bu bees bu buñ ko fal mu am fa ay nii da gis mu gaaw beew voilà ndax bakkanam lay topp léegi ndax lan am raahu naa daal ndax da koo gis daal mu commencé ba mu womal nañ ko mu commencé li beew moo taxit Namruuz mii noonu na def nag ba tax mu poussé ko mu naan day daggasanteeg Seydina Ibrahim ci mbiru borom bi alayhi salaatu wassalaam mii nii muy daal di daggasanteeg moom de mu ne li tax kon mooy an aataahu llaahul mulk léegi nag suñu borom di ñu nettali nag mooy mbir nga xam ne xaala moom caaxaankat boo bële di Namrud maliku Babil nekkoon buuru Babylone keroog bi nga xam ne xaala la wax Ibrahim Seydina Ibrahim di wax ak moom nag mooy nag comme discussion ba rek na Seydina Muusaa amee woon ak discussion ca après gannaaw ga ak Firawna na ko noonu la woon seen maam Seydina Ibrahim nii alayhi salaatu wassalaam moo tax gis nga ca suuratul anaam suñu boroom indi ko fa muy daj li nga xamante ne wane tawxiid ak li nga xamante ne noonu la mel woon dialectique bi muy wax ay ñoñam naan man moom man moom bon man jant bi mooy sama boroom ba mu demee mu ne man bëgguma luy dem ak yooyu ngir indi leen fekk leen ci seen raisonnement absurde bi mu fekk leen ci loolu le léegi nag Namruud ci des mu ñëw nag ci Namruud buur bi nag ne ko nag rab Namruud nag na ba mu keroog Seydina Ibrahim bi mu agsi alayhi salaam da ne ko rabbi alladhi yuhyi yu yumiit ne sama boroom ndax lan <coughs> moom dafa daa am lu mu wax Seydina Ibrahim alayhi salaam <coughs> dane ko euh, dane ko man sama borom ndax lan moo tax muy dàggasanteeg moom ci boromam mooy dane ko man sama borom mooy yàlla te mooy seen borom mu ne ko déedéet déedéet déet amul waaye loolu la am mu ne ko waa léegi noonu la baax na man nag sama borom rabbi sama borom alladi mooy ki nga xamante ne yuhyi mooy dundal ku lu dund rek moo ko jox dund wa yumiitu ta faatu rek moom moo ko fàddee xaala waaye ndag yi taxaw mu nekk ci kaw trône bi di font quoi ana man mii uhyi damay dundal wa umiitu da damay rey am na fi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne mu woo ñaari prisonnier daal ne woowal leen ma ñaari prisonnier ñaari prisonnier yi ñëw mu ne du gis ne ñaar ñii mu ne waaw mu ne gaa yi hé jox ma jaasi gi daal di fël baatu kenn ki daal di dog baatu kenn ki ne man maa rey kii te kii da toog di dund maa ko bàyyi te xam naa Seydina Ibrahima xam na ne waa ji moo ko tey waxuma bu façon ko ci li mu wax mu ne kon baax na comme que nee na moom it <coughs> mooy dundal te mooy dee def na lii xaala ba mu waxee lool xaala Ibrahim Seydina Ibrahim alayhi salaam wax ak moom loo xam ne moom waa ji moom day dootul am lu mu wax mu ne ko fa inna allaha dëgg-dëgg sama boroom di nga xam ne mooy allah yati bi shamsi min al mashriq gis nga jant bi yow ni ngay xëyee gis jant bi <coughs> fi nga xamante ne nii mooy so après mu nekk penku nekk fi nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy mooy kii mooy penku après mu nekk so loolu yépp nekk sharq après mu nekk gharb ak yooyu yépp mu ne sama borom mooy moom de mooy def loolu moom mooy def jant bi di feeñe minal mashriq jóge fa nga xamante ne nii <coughs> mooy ci mashriq bi di penku fàtti moom moo koy indi foo moom moo ko fa yóbbu ah, ya moo koy jële foofu la di ko indi léegi yow fàtti bi minal maghrib léegi nag damaa bëgg yow gis nga boo xëyee jant bi yóbbu ko na na na au lieu muy muy fële fa nga xam ne mooy est mooy mooy fële ca couchant ca ca ca mooy est fa nga xam ne mooy penku yow nag damaa bëgg yow bu subaa nan ko indi fi nga xamante ne nii mooy alman na na jóge maghrib mooy fi nga xamante ne nii mooy soow de <clears throat> léegi nag fa la di kafar léegi nag yii waa ji nga xamante ne nii mooy ki weddi di Namrud daal di bouche bee daal di nekk koo xam ne sans sans argument amatul lum wax